li nga xamante ne ni mooy fukk ak benneelu at mi ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tombe li nga xamante ne ni mooy feebaru yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu ngi woon ci feebar boobale tolloon fi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon digal nit ñi bi julli jotee te mënula génn mu naan muroo aba bakrin falyusalli binnaas muroo digal leen aba bakrin seydina abu bakrin siddiq ibn abi quxaafa falyusalli binnaas bu ko defee mu jiite nit ñi gisoon nañ ci loolu ay riwaaye ñaari riwaaye ci jotaay bii ñu génn walillahil hamdu wal minna eh, mu ne woon lu ama ama ama am solo nga xam ne alayhi salaatu wassalaam bi ñu ko njëkkee ci bu njëkk bi dafa fexe na jóg ne asalla naas ñu ne ko déedéet mu ne defal leen ma ndox ci mixdab bi ñu defalal ko li nga xam ne mooy ndox ci mixdab bi comme ni mu ko waxe ci paan boobu ñuy def yére yi waaw waaye mu dem sangu bi mu jógee nag bi mu paree di jóg ngir dem ci jàkka ji rekk mu mel ni ku nelaw yeewuwaat jógaat bi mu yeewoo mu ne asalla na est-ce que nit ñi julli na ñu ne ko ya laa ya rasuulallah laa wahum yantadirunaka ya rasuulallah jullee guñ de te yow la ñuy yow la xaar yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi mu ne defal leen ma ndox ci mixdab bi ñu defaraat ko ndox mu dem daldi sanguwaat bi muy jógaate mooy bëreet ngir jóg mu melaat ni ku nelawaat waaw bi mu jógaatee mu laajaat laaj bi asalla naas est-ce que nit julli nañ ñu ne ko laa ya rasulallah wahum yan wala laa wahum yantadiruunaka ya rasulallah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ne ko déedéet te ñoom kat yow lañuy nëkk yow lañuy xaar yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne defalaat leen ma ndox mu laajaat dañuy defal ko ndox ci mixdab bi bi nga xam ne ci lañ ko defal ndox ci mixdab bi ci paan bi walla sóobi mu sangu ba pare bi mu paree di pour dem ci jàkk ji ni mu jóge ne bërét rek nelawaat waaw mel ni ku nelawaat bi mu yeewoo mu mu ne mu yeble ci Seydina bu Bakar ne na jiite nit ñi waaw fan yooyu yépp Seydina Siddiq moo doon jiite waaw ba benn bés mu daldi yëgug tan ginnaaw bi mu waxee muru Aba Bakrin falyusalli binnaas mu daldi ñëw fekk ñaari nitam ko jàppoo gis nga riwaaye yi moom lañ jeexaloon jotaay bii weesu al abbas wa rajulun aaxar ki imaam ibnu abbas ne kooku sayd saydna ali ibn abi taalib la gisoon na ñeneen riwaaye yi ñu ne moom diggante Bariira la woon ak Nuuba radiyallahu anhuma am na yeneen yu wax seydna alfadlu ak ki nga xam ne seydna usaama ibn zeydin radiallahu an iljamii gisoon nañ li nga xam ne noonu la ko ku mel ne al imaamu nawawiyu yaxya ibn sharaf ah, an nawawiyu daal di fexe boole ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci loolu gisoon nañ bañ gu al imaam al xaafid ibn xajar rahmatullah alayhi ak ñi nga xam ne tamit ñoo ànd ak moom ci loolu bañ na déedéet eh, aw guy bari googu noonu amu ci waaw loolu yépp gisoon nañ ko wallahu a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab ñu war ci riwaaye yooyu ba léegi bokk na ci al imaamu muslim ibn al hajjaj muslim abul husayn muslim ibn al hajjaj al moo moo mu ne na ko noon euh, xadiis bi wax nañ la muttafaqun alayhi la boo demee ci sunan yi muwatta yooyu yëpp ñu nga fa wa qad rawaahu al imaam ibn isxaaq dinañ gis riwaay imaam ibn isxaaq bi léegi kon ki nga xamante ne ni <coughs> al imaamu muslim mu ne xaddatanaa bnu raafi d'abord ban fan la ko ndi kitaabu kitaabu salaa baabu istixlaafi baabu istixlaafu al imaami idaa arada lahu udrun min maradin wa safarin wa gayrihima gisoon nañ ko jataay bee jataay yee weesu mooy bunt bi nga xam ne moom la lenn ci suraax yi def que ne mooy wuto imaam bi ut ku ko ji ku ko ku taw bu dee dafa ko gaaral ngànt boo xam ne comme lu bàyyeekoo ci feebar wala tukki wala yu mel noonu alimaamu muslim mu ne xaddatana mohammadu bnu raafi mu ne xaddatana nettali nañu mohammadu bnu raafi ibn abi zayd saabuur alxushayriyu abu abdillah rahmatullah aley azaahidu annay saabuuri wa ubay wa abdu bnu xumaid ak sama beneen sëriñ di abdu bnu xumaid ibnu nasr abu mohammad rahmatullahi aleyhi mu ne wal lafdu libnu raafi expression yi ma indi fii sama sëriñ bu njëkk bi muy mohammadu bnu raafi moo ko qaala mu ne qaala abdun mu ne abdun dane mooy abdu ibn humayd moom axbaranaa la wax kanta al imam ibn rafi' mooy muhammad ibn rafi' moom dane haddathana abdurrazzaq dane hadda ñoom ñaar ñépp ci abdurrazzaq as-san'ani sahibu al-musannaf ah muy Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr borom Musannaf Musannaf Abdurrazzaq as-San'ani rahmatullah alayhi kon mu ne haddathana kon Raab ibn Rafi' mu ne haddathana Abdurrazzaq nettali nañu Abdurrazzaq qaala mu ne akhbarana Ma'mar mu ne axbarana xabaare nañu Ma'mar muy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa rahmatullahi alayhi gisoon nañ ko fan yele qaala ci jotaay bii weesu rek qaala mu ne qaala Zuhri mu ne al-imam Zuhri Muhammad ibn Shihab muy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri al-Madani al-Hijazi rahmatullahi alayhi az-Zuhri mu siiw mi waaw ibn Shihab rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne axbarani imaam Zuhri mu ne wax axbarani ta xabaare na ma Hamza ibn Abdillah ibn Umar mu nekk ma nettale mooy Hamza ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Amara rahmatullahi alayhi al-Madani rahmatullahi alayhi moom moo ma nettali surtout Seydina Umar ibn al-Khattab la Abdallah ibn Umar moo ko juróon muy Hamza la tuddoon di doomi Abdallah ibn Umar al-Athari radiyallahu anil jami' an Aisha Hamza moo jëlee ci Sayyidatuna Aisha Siddiqatu bint Siddiq bint ah, ah, ibn abi quhaafa ah, radiyallahu ta'ala an ali siddiqi annaha qaalat mu ne mu ne lamma daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayti qaala muru aba bakrin falyusalli binnaas waaw muru aba bakrin falyusalli binnaas gis nañ affaire bi nag fi mu commencé mooy tout le temps loolu la doon wax ni mu commencé mais temps yooyu fu julli jote saxaaba yi nag du ñëw julli jot ñu ne bon comme que yonent bi aleyhi salaatu salaam keroog démb waxoon na muru Abaa Bakr wala bi tisbaar jotee waxoon na muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas waxoon nañu digal code bon nañuy julli rek non non non ñoom tout le temps il faut yonent bi aleyhi salaatu salaam joxe ngantam ne jox na Seydina Siddiq jiite waaw gisoon nañu riwaay bi ñu gisoon bii wees Seydina Sayyidatu Aisha mu ne wa salla bihim riwaay euh, Muusaa ibn Abi Aisha mu mu muy riwaaya boobu noonu nekk ci saxiix yi foofu dane fa salla bihim abu bakar tilkal ayyaam seydina abu bakar jiite leen fan yooyu yépp moo leen jiite moo yeneen ma lay saab saab saa bu mën de génn rek day wax bu day wax muru abaa bakar fal yusalli bin naas hmm? mu ne sayyidatu Aisha mu ne ba sayyid ba rasulullah yi ndawal yàlla li duggee sama kër loo tekkiwul ne daa dugg ci këram rek affaire boobu xew <laughs> waaw mooy dafa dugg rek affaire bi xew ci saa si non non non mooy gis nañ ni mu demee woon ah salaatu muy muy geela woon ci lañ ko njëkk ñëwi wax mu jéem a jóg mooy li ñu doon wax sànq mel ni ku nelaw ainsi de suite après mu ne muru Ababakar temps yooyu yëpp nag saa bu jotee rek Seydina Abu Bakar mooy jiite ndax yonent bale saa saa moom lay jox ndigal loolu lay wax rek benn ci phase yooyu benn mu ne bi mu ko njëkkee wax nag. mooy lii mooy bi ko jëkkee wax te loolu salaatul isha la woon comme ni ñu ko gise woon ah, te imaam al-Hafiz ibn waxoon ko ci riwaay bi njëkkoon a gis bu al aswad bi ah rahmatullahi alayhi ah, xam ne moo jóge ci Ibrahim an-Nakha'i mu jële ko ci al ah, ni Yazid an-Nakha'i <laughs> Ibrahim an-Nakha'i ko fàtte woon su <laughs> moom moom moo doon wax ne <laughs> idaa ra'ayta ar-rajula qad faatatu takbiratul ihraami ma imaami fanzi' yadahu min min salaahiyatihi waaw nee na boo gisee benn nit Ibrahima an-Naxa'i rahmatu laa ilaaha laa ilaaha illallaah non loolu lu loolu moom loolu moom loolu moom muñu bi barem boobu la ilaha illa allah léegi <laughs> euh, euh, kii euh, mu ne dane boo gisee benn nit ah kum man di doon qad faatatu ma imaami gis nga tax takbiratul ihram mooy ni ngay duggee ci julli allahu akbar noonu mais nga gis waa moom moom moom ñëw ci jàkka ji fekk imaam bi def na ko ba pare mooy bi imaam bi naan allahu akbar moom fekk ko ci sàppe bi moom fekk ko fi loolu lay wax ne waxuma waaju tardé fii ñëw ñu jàpp ne waa ne ak jàmbaar malgré tout wala boo benn rakka ko ñëw na mais fekk na imam bi di tari faatiha wala di tari saar non kooku la ne ku mel noonu rek kooku wala mu ñëw rek fekk imam bi ne allahu akbar moom mu dóoru dugg si ji jàkke ji benn boobu raw ko mu ne kooku fu ngeen gisati ñuy seede ne ku baax la yow moom seppil sa loxo bam set ci seede boobu ne waa ji ku baax la <laughs> Eh, unshidukum billahi alladhi la ilaha illa mais barem bii bu ñu ko tegoon tey tey tey kaw suuf tey kaw suuf bu ñu ko tegoon wóor na boo moytuwul ñi ngay jàpp kon ñi nga naan ñu baax lañ néegub neuf mètres carrés ko fees <laughs> non néegub neuf boo moytuwul duñu ko fees waaw waaw te boo moyul ñu koy feesal moom fal nastamir gis nga barem bi gis nga ñooñ niñ meloon kon yaakaar nga ne kooku moos loolu benn dina ko ci raw moom wàttale ko benn mbokk buñ ko am bu ñu ko suñu sëriñ doon wax yàgg na nag def war war def ay dix <laughs> mu doon bu julli doon waaju jot mu <laughs> naan ah, nga way saay gaa gaawal ñu dem bala ñoo <laughs> bala ñoo Ibrahim am yi di ñu exclure <laughs> gaawal ñu dem ji jàkka ji bala ñoo Ibrahim am yi di ñu exclure nañ gaaw léegi bala ñu loolu di raw waaw ooway Seydina Ibrahim ibne eh, an-Nakhai mu jële woon ci al aswad moo bu jële woon moo doon wax ne dañu tuddoon dañ doon wax waxtaan al ba ci julli ak màggaayam Sayyidatu Aisha nettali leen lool kon gisoon nañ ne première bi lamma daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayti yi bu ñëwaatee ci riwaaya bi qaala muru aba bakrin fal yusalli bin naas lii mooy premier bi mooy bu njëkk bi mooy boobu nga xam ne boobu mu doon nettali ñoom al aswad ci isha bi qaala nee na qaala sayyidat Aisha nee na bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne digal leen Abu Bakr mu jiite nit ñi fa qul qaalat fa qultu ma ne ko yaa rasuulallah ma ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne inna Aba Bakrin rajulun raqiq idaa qara'a al-qur'aana laa yamliku dam'ahu falaw amarta ghayra Abi Bakr ah nee na sayyidat Aisha nee na ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam njëkkee wax dama ne ko mooy xam nga ci riwaay ba la doon wax fa qiila lahu ah ñu wax ko waxoon naa la qiila boobu moom la waaw <laughs> qiila boobu qiila qiila ñu ne ko waa yonent bi alayhi salaatu salaam abu inna Abaa Bakr rajulun raqiq ah moom asif inna Abaa Bakr rajulun asif waxoon naa la moom la moo tax gis nga fii leeral na ko waxoon nañ leen nañ ñëw ci riwaay li muy leeral ne moom la nee na fa qultu ma ne ko yaa rasulallah mais yow dawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna aba bakrin rajulun raqiq sayyidna abu bakar dafa nekk nit koo xam ne xol bi daa gaaw a tooy dafa dafa nekk koo xam ne xol bi daa gaaw a tooy ida qara al qur'ana buy jàng al qur'an laa yamliku dama du du mën a retenir euh, kii euh, rongoñam yi mooy day jooy rek falaw amarta ghayra abi bakr mais Seydina a yonent bi alayhi salaam mais mënoo mënoo wax keneen ay way boo digaloon keneen de ku Abu Bakr loolu de moo ko noon de kon de ah ndax Abu Bakr moom fi lay nekk jooy de ci buy jàngal Quraan de. xaalaat nee na wallaahi Seydina Aysa nag daa am lu tax mu wax ko moo tax mu ne wa xaalaat nee maa ngi waat ci yàlla maa bi illaa karaahiyatu an yatashaa'ama an-naasu bi awwali man yaquumu fi maqaami rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa raajantuhu marratayni aw thalathan fa qaala li yusalli binnaasi abu bakr fa inna kunna sawaahibu yuusuf alayhi salaatu wassalaam nee na man ah, sayyidatu Aïsha dara taxul ma waxoon yonent mi alayhi salaatu wassalaam li ma ko wax ah leen parce que dama doon bañ parce que xamoon naa ne y'a forte chance que ki nga xam ne moom la yonent bi alei satu salaam bi jiitaloo bu feebaree bu fi jógee moom lañuy ñuy fay xalifa te nag man dama doon lool mooy mbamb gi lay nar a topp nag ak le fekk nit ñi mooy xam nga moom wutu yonent bi alei satu salaam manoo fexe ba wutu ko nim gën a mat mooy moom ni mu fi nekk woon nga nekk fi noonu mooy diñ ko jege nag waaw Seydina Siddiq def na lu mu man waaw te moom la yeneen timali sarsam doon dund ci histoire baagam yooyu mu doon wax <laughs> naan da doon da doon baag tiire baag ndox Seyna Abu Bakar ñëw daal di koy daal di koy aw waaye gis na ci xëccam yi bi muy xëcc euh, baag yi am na benn faiblesse bu ci xaw a nekk waaw après se mu ne summa ginnaaw gi Ibn al-Khattab jël affaire bi waaye yi ba ko Ibn al-Khattab jëlee <laughs> la ilaha illallah mooy dafa baaga baaga baag ba gaa da nandal gaa yi gaa dañoo naan ba seen biir yi di <laughs> Allahu akbar Allahu akbar <laughs> ah ah mooy loolu la doon junj yeneen tibaraayu saa saa doon junj affaire boobu Seydina Siddiq eh, kii Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu eh? wa ardaahu ah eh? <laughs> mu ngi noonu waaw voilà kon nee man nag li ma doon bañ mooy ku ku mooy mu mu dindil Seydina Abu Bakar loolu mu daal di koy yii na xam naa ne ku njëkk a taxaw place yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moom. <laughs> ku fa jëkk a taxaw nit ñi dinañ mooy nit ñi loo def loo xam ne mooy dañ lay daw waaw rien que nga taxaw fa rek lool rek mooy place am moom ak tamit fa nga xam ne moom la fa la doon nekk mooy mam bu muy dem mu topp la de waaw waaw nit ñi dinañ de mooy genre ay genre gaaf dina ci gaafal la dem mu am waaw lu man waxuma koon wallahi maa bii man Aysa loolu dara taxul woon ma wax ko lu dul bañ nit ñi di ko gaafal ak yooyu bi awwali mais du moom kese am ah mooy ku fa njëkk a taxaw rek lii lay dal waaw nee na looloo taxoon nag ma bëggoon loolu daal préserver préserver ko Abu Bakr ma ne ko dee ngaa digal keneen yonent ma lay saar saam continuer nee na fa raajaatuhu marratayni aw salaatan yonent bi alei saatu salaam wax naa nee na muru aba bakr fa yusalli bi naas ma ko yonent bi alei saatu salaam inna aba bakr rajulun raqiq de dafa tooy xol asif teegaa digal keneen yonent bi waxaat la même chose ab moom kii de mu ne ko waat muru aba nee ñaar wala ñett après nag bi ñettee la yonent bi alei saatu ne ma fa qaala li yusalli binnaasi abu bakr fa inna kunna sawaaxibu yusuf waaw na julli jiite nit ñi abu bakr yéen ñii yéenay mbokku euh, sayd saydna yusuf yi alayhi salaatu wassalaam dinañ ñëw ci expression boobu nañ ñëw ci riwaaye après xoola kon lii mooy boobu xoolal <laughs> Oh, xoola beneen bi beneen riwaayé bi nga xam ne ci saxix imaamul Buxaari la nekk rahmatullah alayhi <laughs> imaamu Muslim it bon mu ngi ci imaam Muslim ak yooyu <laughs> ak Muwatta ak uh, sunan yi xoola sayyidatuna yi parce que imaamul Buxaari mu ngi ko ndi ci kitaabul i'tisaam bi bil kitaabi wa sunna ah mooy téereb mooy tée jàpp ci téereb yàlla bi ak sunnaay yonente mi alayhi salaatu baabu maa yukrahu min at-ta'ammuqi wa tanaazu'i fil ilm la nga xam ne yukrahu la ñuy sib lañuy bañ di ko tere fi ta'ammuqi di xóot wa tanaazu'i xëccoo fil ci xam la mu génne xadiis <laughs> nga nim nim nim intitulé kii bi baabu maa yukrahu min at-ta'ammuqi di xóotal li ñuy bañ di ko tere ci di xóotal ak tanaazug ak xëccoo fi la ilmi ci xam-xam mooy bu xam-xam leeree jeex na waaw xoolal mu ne xaddatanaa ismail mu ne xaddatanaa ismail gisoon nañ ko fan yi ibn abi uwais ah al asbahi ah mbokk imaamu malik ibn anas rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatani malikun wala mu ne nettali na ko xoolal xoolal xoolal ismail ibn abdillah ibn Abdullah ibn Uwais ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi xoola imaamu Malik nag ah, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman ah mi Abu Amir al-Asbahi rahmatullah alayhi Abu Abdillah mooy imaamu daaril hijrati imaamu Malik men borom ngir mi an Hisham ibn Urwa mu jële ci Hisham ibn Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ibnu Xuwaylid al asadi yu sëriñam loon di doomu Urwat ibnu Zubayr radiyallahu anhu ali Zubayr kon abi mu jële ci baay waxaal nañ ko muy Urwat ibnu Zubayr ibnu al-Awwam ibnu Xuwaylid ibnu Asad al-Qurashi al asadi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ne an Aysata mu jële ci Aysa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha as-Siddiqatu bint as-Siddiq Ah, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala fi maradi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ci feebaram bi mu ne muru Abaa Bakrin fal yu muru Abaa Bakrin yusalli binnaas mu ne digal leen Abu Bakr yusalli mu jiite binnaas mu jiite nit ñi waaw. qaalat Aïcha sayyidatu Aïcha nee na qultu ma ne inna Abaa Bakrin idaa qaama fii maqaamika lam yusmi' an-naas min min al-bukaa' famur Umara fal yusalli binnaas fal yusalli waaw <laughs> ah. sayyidatu Aisha nee na radiyallahu ta'ala ma ne ko euh. mais yonent bi alayhi salaatu salaam nga ne ñu ñu wax Abu Bakar nga wax muru nañ ko digal moom mu jiite nit ñi mais fa qultu ma ne ko mais naa Aba Bakr ma ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Bakr muy sama baay idaa qaama fii maqaamika buy taxaw sa place oh, fi ngay taxaw pour jiite lam yusma'in naasa min al buka mais nit ñi duñ dégg li muy jàng ndax jooy gi xam nga gee nañ doo war a julli buy jàng kenn du ko dégg parce que moom day jooy rek waaw day jooy ba nit ñi duñ dégg ah en plus boo mooy allahu bar yi mu ciy teg sax nit ñi duñ ko dégg tellement yee koy jàpp kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ah famur umara fii dafa wax kan <laughs> ah, fii leeral na ki mu ne bi naan boo kii woon keneen mooy famur umara moom mu ne mais tee ngaa tee ngaa digal ñi fa qaala yonent ma lay saa saa ne ma muru aba bakrin fal yusalli bin naas digal leen abu bakar mu jiite nit ñi waaw sayyidina Aisha nee na xam nga yenn yi moom moom moom jour boobu mooy lii xew-xew bi bem même bis bi la mooy yi ñu gisoon riwaaye aswad beeg riwaaye ubaydillah ibnu utba bi même bi la mooy début bi benn lañ waaw mooy ba yonent bi saa saam doon jéem a jóg di di di nelawaat jéem a jóg nelawaat ba ñett yoon mu ne léegi Seydina wo yebal mu yeble ci Seydina Siddiq da koo wax ne digal leen Abu Bakar mu jiite ni Sayyidatu Aisha ne ko mais Abu Bakar manu la taxaw sa place bu fay taxawee day jooy waaw day jooy parce que ndax ndax kii yu bari rongoñ yu baree tax moom moom moom du mën a taxaw sa place de yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw léegi nag bi mu waxee lool. nee na bi ma répété yonent bari saa saa wax ma ne ma ñëw nag ne kii ma ne ko mur Umara fa mur kii eh, eh, doo digal mu jiite mu jiite nit ñi ma ñëw ci Hafsa ne ko fa ma ñëw ci Hafsa nee na fa qultu li Hafsa mooy Hafsa ñoom ñëppañ ci ne mooy soxnaam yee fi nekk. nee na ma ne Xafsa kuuli comme que yonent bi aleyhi salaatu dafa feebar ba soonu tëdd nee na comme maa ngi wax yonent bi aleyhi salaatu salaam naan noonu <laughs> naan Abu Bakar rek ma ko Abu Bakar la mu ne Abu Bakar après ma ne Xafsa ci wet gi ma ne ko kuuli ma ko waxal li ma wax ne ko inna Aba Bakrin idaa qaama fii maqaamika lam yusmi' an-naasa min al <laughs> ma wax Xafsa ne ko Hafsa wax waxal waxal kii waxal yonent bi alayhi salaam waxal lii nee ko Abu Bakar bu taxawee sa place du déglu nit ñi duñ dégg ndax jooy yu bari kon nag ni digal yow ah, mu jiite nit ñi <laughs> moom it <laughs> daldi eh, Euh, daal daal di wax la même chose waaw ñëw ne yonent euh, bu Abu Bakar <laughs> bu taxawee euh, sa place moom moom moom du kii quoi du du mar du fa mën a nekk waaw kon nag digalal digalal ki nga xam ne mooy Omar mu mu jiite <laughs> bi Sayyid Sayyidatu Hafsa wax loolu fa qaala rasulullah sallallahu alayhi inna kunna la antunna sawaahibu yusuf muru abaa bakr fal yusalli linnaas <laughs> nee na booba nag ci la yonent bi alayhi salaatu salaam bi ma waxee renforcer Hafsa ngir bon ah, naan xaaral <laughs> ñii xaar li ñuy li li ñuy nëbb ci suuf xam naa lu tax waaw xam naa li tax ñu naan ma ay muru abaa bakr <laughs> mu ne leen yéen la yéen daal la sawaahibu yuusuf yéen daal yéenay mbokki Seydina yuusuf yi hein alayhi salaatu wassalaam muuru aba bakrin fal yusalli binnaas digal leen abu bakar mu julli mu jiite nit ñi <laughs> léegi sayyidatu Aisha nee na bi bi yonent bi alayhi salaatu waxee lool ak sayyidatu Hafsa nee na mu ne ma fa qaalat Hafsa li Aisha maa kuntu li usuba min ka yi ne ko yow man daanaka loo ma digal ma def rek du ma ci jële yi <laughs> mooy foo ma kiiwee yi nga ma ay parce que Sayyidatu Aisha en fait soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu amoon ay ay ñoo xam ne ñoom dañoo neexoo woon lool ñoom ñépp a neexoon mais ñoo xam ne daanaka ñoom ñoo doon bokk ay mbir ah <laughs> Sayyidatu Hafsa ak Sayyidatu Aisha nag dañoo neexoo woon ah mais Sayyidatu Aisha nag moom moo doon wax ah? moom bu bëggee def dara nii wax ya wax ci wax ceeg yonent bi aleyhi salaatu salaam noonu mu xam ne day léegi day renforcer wu sayyidatu Hafsa ak ñooñu ah <laughs> moom <laughs> léegi te du benn du benn xew-xew bii kese moo tax sayyidatu euh, Hafsa ne ko yow maa kuntu li usiba minka xayra yow daanaka yoo ma digal ci kaa yu mel nii rek mooy duma ci jële yiw quoi boo tax kii <laughs> moo euh, euh, Euh, imaam alxaafis mu ne euh, kii nii euh, sayyidatu Hafsa moom li tax mu wax lii mu ne mu ne innama qaalat wa innama qaalat Hafsatu dhaalika li anna kalaamahaa saadafa al marrata ath-thaalitha min al muawada wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yuraji'u ba'da thalath falamma ashara ila ila al inkari alayha bima bima dhukira min kawnihinna sawahibu yusuf wajadat hafsatu fi nafsiha min dhalika li kawni aishata li kawni aishata hiya allati amaratha bi dhalika wa la'allaha tadhakkarat ma waqa'a laha ma'aha aydan fi qissati al maghafir kama sayati fi mawdi'ihi al imam al hafiz al-Asqalaani yu rahmatullah alayhi mu ne ci al-Fath ci kitaabul adaan bi muy shara baabu haddil mariid an yashhad al mu ne eh, eh, eh, kii Hafsa li tax mu wax lii Sayyidatu Aisha ne ko yow maa kuntu li usiba minka xayra foo ma digale yu mel nii rek du ma ci jële yiw mooy moom dafa tombeek troisième bi alors que yonent bi alayhi salaam bu waxee ñu am lu mooy ñu delloo ñu ñu daal di koy def supposition duñ ko ko def ñetti yoon waaw alors xam nga Sayyidatu Aisha riwaay bële nee na ma def ko ñaar wala ñett mooy moom ñaar la ci def ñetteel bi nag bi mu insi wax ay naa ba bak rajulu raqiq yonent Yàlla saa saa wax mu waxaat après nag mu ne xaaral mu gis Hafsa ne ko Hafsa waxal li ma wax ne ko mu digal Abu Bakar nee ko mu digal Omar na Abu Bakar bu taxawee kenn du ko de Sayyidina Hafsa wax ko moom mi tombé ñetti bi nag yonent bi saa saam te ñetteel ba la mel ni da mel ni ku naan waay yéen way muru fal yusalli linnaas inna kunna la antunna sawaahibu Yuusuf way digal yéen daal yéenay mbokk Sayyidina yu jigéenu Sayyidina Yuusuf yooyu rek alayhi salaatu wassalaam way muru aba bakrin fal yusalli linnaas digal leen abu bakar mu mu jiite nit ñi mu ne nag comme que daa tombé ñetteel bi yonent bi alei satu salaam wax lii mooy jeex na waaw sayyidatu euh, mel ni sayyidatu Hafsa daf cee yëgaaleen bu que ne bon lii lépp ki ko teg mooy mooy Aïcha mi quoi mu ne amaana it dafa fàttaleku la la daloon ak moom waaw ba mu koy wax naan ko waxal yonent bi alei satu salaam ci suuratu Tahrim <laughs> ba demee ci kër sayyidatu Zaynab ñu naan ko ñu naan ñu ne ñoom ñu ñu waxante seen biir na dañuy bàyyi ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw rek ñu ne ko yow sa li nga doon lekk day day day day day daa am xet gu naqari quoi waaw ba yonent bi sallallahu alayhi bokk mooy ci version yi ne looloo tax mu wàcc ko aaya boobu sababu nuzulu suuratu euh, tahrim yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak léegi ñoom biñ kiiwee noonu wax ko ba yonent bi alayhi saar saam ñëw wax leen ne leen dootu ko lekkati sax waaw te lem la woon am na beneen boo xam ne dañ ne sayyidatu Maariya la woon ah après ñoom ñoo waxoon seeni wax ba yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne du ko jege dootu ko jege garaawul léegi nag suñu borom wàcce yaa ayyuhan nabi yow yonent bi alayhi salaatu salaam li ma ana lu tax tuharrimu ngay xaraamal maa la nga xam ne ahalla Allahu lak li la sa borom daganal. lu tax nga koy xaraamal tamtaxi ndax xaraam mooy dangaa topp rek mardaati azwaajik mooy ñi nga xam ne mooy ngërëmu sa sa soxna yi muy sayyidatu Aisha mii la woon ak sayyidatu Hafsa waaw ñoom ñoo taxoon doon ko kii di wax ba yonent bari saa saam ne waa baax na dootuma ko jegee ti bu dee lem bi na mu ne dootul lekkati loolu dootul lekkati foofu noonu loolu ah loolu nag xaraamal ko boppam ngir rek lu leen neex ngir topp seen bànneex yonent bi mooy loolu la woon dafa nekkoon koo xam ne ku woyof la woon waaw yoo xam ne yii la mu ne waaw comme que lii lañ bëgg waaw mais suñu boroom nekk nag loolu waroo bu leen ko defal non non non waaw <laughs> bu doon tey xanaa femme yi non non non yi il faut nga leen di topp ci lu leen neex kese quoi waaw waaw sa yërmande yaa ëpp foo ko takk weesu na ko. sopp nga leen lool bëgg nga lu leen neex lool waaye bu ñu lay puuseeti ñii bu ñu lay puuseeti kii nga xam ne yu dagan la lu wee buur yàlla daganal buñ tax nga naan ay lii lii dootuma ko def parce que ñoo a tax eh, déedéet waaw <laughs> waaw ne ko sax ngiñ googu nga waatoon qad faradallahu lakum tahillata aymanikum ba pare mu ne ba pare mu wax ca suuratu tahrim bon loolu mu ne hajar al-Asqalaani yu di wax naan la wa la'allaha tadhakkarat ma waqa'a laha ma'aha aydan fi qissati al-maghafir kama sayati fi mawdi'i comme ni ñuy ñëwee bu pala bërëbam mooy moo ci kitaabu tafsir voilà parce que kitaabul awdaan kitaabu tafsir ca kanama kanam après maghazi la hein <laughs> mu ne kon amaan loolu tamit sayyidatu Hafsa daf fàttaliku yooyu yépp mu ne man daal man Aysa mi jaaxal na man fu ma digale yii mooy bu mbiri fa ba ma ci bu ma ci dugalee ba ma dugg ci rek ci la sentence bi dal ah maa kuntu fa <laughs> maa kuntu la yusiba min ki min ki xayra waaw eh. léegi nañ jël riwaaya im al imam ibn Isaaq buñ ko jëlee ba pare nag ñu ñëw ci li yonent bi alayhi salaam naan di naan sawaaxibu la antunna yéen de la sawaaxiba eh, yéen sawaaxibu Yuusuf Eh? loolu après ñu daldi ciy ñëw hmm? eh, bii nii eh, imaam muslim andi na ko tamit ci kitaabu salaa ba léegi ci même bunt boobu te foofu lañu waxal ki nga xam ne moo ñëw yëgal fam lam waxoon ñoom al aswad ne am aji ñu aji ki ñëw yëgal yonent ma lay saa ne ko julli jot na ci riwaaya beneen bu imaam muslim bi beneen bi ci kitaabu salaa boobu leeral na ko xam nga yépp ci fii la nekk ci bunt bi ki téere bii la ko def foofu dane lamma saqura muy al aswad bii sax al aswad la tamit en même temps mooy kon bële dafa ginoon a tënk voilà mu ne qaalat an al ibrahim muy giñ la wax ibn yazid ibn qays ibn aswad al naxa'i an al aswadi ibn yazid ibn qays ibn alqama ibn salaman muy an-Naxa'i ah, al-Muxadram mu ne lamma saqula rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa jaa bilalun yu'addinuhu bis-salaa fa qaala muru aba bakrin falyusalli bin-naas qaalat fa qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna aba bakrin rajulun asif wa innahu mata yaqum maqaamaka laa yusmi'u an-naas falaw amarta Umara fa qaala muru aba bakrin falyusalli binnaas qaalat fa qultu li xafsata quli lahu inna aba bakrin rajulu nasif wa innahu mata yaqum maqaamaka laa yusmicu nnaas falaw amarta umara fa qaala lahu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna kunna lantunna sawaaxibu yusuf muru aba bakrin falyusalli binnaas qaalat fa amaru aba bakrin yusalli binnaas voilà kon euh, léegi nañ jël riwaay imaamu ibnu Isxaaq al imaamu ibnu Isxaaq al imaamu ibnu Isxaaq al imaamu ibnu Isxaaq rahmatullah alayhi mu ne mu ne qaala Zuhriyu mooy même càllali bee la xam nga Zuhri moo jële woon ci Hamza ibnu Abdillah ibnu umar ibnu alxataabi radiallahu taala anhum wa ardaahum même boobu la nag voilà xam nga mooy bi njëkk gis muhammadu imaam muslim ne qaala xaddatana muhammadu bnu raafi wa abdu bnu xumayd wa lafdu li bni raafi qaala abdun axbarana wa qaala bnu raafi xaddatana abdurazaq qaala axbarana ma'mar qaala zuhri wa axbarani xamza bnu abdillah bnu umar même tàllale boobu nag comme que imaam Zuhri moo jiitoon imaam Buxaari moom te taalib imaam Zuhri la dane qaala Zuhri waaw dane qaala wax na az-Zuhri wa haddathani Hamza nee na Hamza ibn Abdullah ibn Umar ibn ah, al-Khattab moo ne anna Aïsha qaalat ken sayyidatu Aïsha nee na lamma stu'izza bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ha ah, qaala muru aba bakrin fal yusalli binnaas qultu qaalat qultu ya nabiy allah inna aba bakrin rajulun raqiq da'ifu sawti kathiru lbukaa'i ida qara'a alqur'aan qaala muru fal yusalli binnaas qaala qaala kan mooy wax sayyidatu Aysha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne ma ne nee na bi yonent bi bi ko feebar bi sonalee lool la mastu azza mooy bi ko bi mu ci moom dane muru Abaa Bakrin fal yusalli bin nas digal leen Seydina Abu Bakar mu ngi ci riwaaye imaam ci siiratu Ibn Hishaam rahmatullah ala al jamii mu ne dane digal leen mu jiite nit ñi qaalat nee na qultu ma ne ko yaa nabiyallah yow yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa inna aba bakrin sayna abu bakar kat rajulun raqiq dafa nekk góor goo xam ne ku too ku ku bi gaaw a tooy la da'ifu sawti te baat bi diisul noonu waaw mooy dafa woyof baat ah bukaa i bari lu muy jooy ida qara alquran buy jàng alquran buy jàng alquran seydna seydna abu bakar daa bari lu muy jooy buy jàng alquran waaw kon nag xaala nee bi waxee loolu wax ay Eh, raison am yonent bi aleyhi salaatu moom déggul lool mu ne yonent bi aleyhi salaatu ne muru muruhu fal yusalli binaas ma ne digal leen ko wax leen ko ne ko man maa ne mu jullit jiite qaalat fa adadu fa adadtu misla qawli fa qaala innakun ne nee na ma daldi eh, répéter lu mel noonu moom mu ne ma répété lu mel noonu moom yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ma muruhu fal yusalli inna kunna sawaahibu yuusuf yéen daal inna kunna sawaahibu yuusuf yéen daal yéen ay mbokk seydinaa yuusuf yi alayhi salaatu salaam fa muruhu digal leen ko fal yusalli binnaas mu jiite nit ñi qaalat sayyidatu Aïsha joxe raison bi comme ni nga ko joxe woon sànq fa wallahi ma aqulu dhalika illi illaa anni kuntu uhibbu an yasrifa dhalika an abi bakr wa ariftu anna wa araftu waaw wa araftu anna an-naasa laa yuhibbuuna rajulan qaama maqaamahu abadan wa anna an-naasa ha sayatashaamuuna bihi fi kulli hadathin kaan fa kuntu uhibbu an yasrifa dhaalika an Abi Bakr Allah <laughs> eh, Sayyidatu Aïsha mooy wax li mu waxoon rek ne man fa wallahi maa ngi waat ci yàlla ne maa aqulu dhaalika illaa annii waxuma woon lool lu dul leen laa bëggoon mooy mu loolu loolu mu bañ koo jox sama baay mooy mu bañ a def sama baay di ko jiitu après di ko wuutu nekk ki nga xam ne moo jiite parce que bu dee moo jiite bu faatoo nit ñi moom lañuy fal de loolu nag laa bëggoon sama baay nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu salaam loolu laa bañoon mu def ko parce que xamoon naa ne gis nga bërëb bi jiite doonu ak tamit place am bii bés bu ku fa taxaw ginnaaw moom ah ne nit ñi duñu bëgg ku taxaw ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam bërëbam fam newoon waaw te nit ñi lu xew fii kulli sa yatashaamuuna bii fii kulli xadasin kaan lu xew loo xew mu wuteeg lu tuuti la yonent bi aleyhi salaatu salaam doxale woon ca xew-xew boobu rek nit ñi ne ah moom la voilà mu ngi nii mu ngi nii waaw <laughs> mu ne nag fa kuntu looloo taxoon ma bëggoon uhibbu an yasrifa dhalika an Abi Bakr ma bëggoon nag lool mu soril ko dindil ko sama baay looloo taxoon <laughs> mooy Sayyidatu Aïsha moo tax euh, gaa yi xamul gaa yi nga xam ne ñoo ne ci fi ñu doon wax taxta sara ñoo yaakaar ne naan gaa yi dañoo jël ki lii bi waaw xilaafa gi jël ko ci waa ahlul bayt te ñoo ko waroon a yor mooy ñii kenn ci ñoom bëgg ko woon kenn du sayyidna Siddiq wax nañ la yaa jataay bee weesu waa jim doon jox conseil ne ko boo bul jiite kenn waaw <laughs> waa ji ñëw di yonent bi sallallahu alayhi génne àddina gis ko mu nekk xalifa <laughs> mu ñëw di ko xool <laughs> naan ko lan la mu ne ko mais yow du yaa ma ne woon yaa ma doon jox conseil ne ma bul jiite kenn lan moo tax yow lan ma joxoon conseil doxaloo ko mu ne ko man dama doon bu man ak man la du ma ko jël bañ fitna dal xeet yonent dal ci am ci xeet yonent ma sa sam looloo tax ma nangu liñ ma teg te du maa ko demandé waaw du maa ko baax na ba comme ni ñu ko gisoon dane woon Seydina Omar mi ak Seydina Abu Ubayda tànn leen man gërëm naa ñaar ku ngeen ci tànn rek ngir mu nekk xalifa yonent bi alei satu salaam man bu sañoon nekk xalifa yonent bi alei satu te tamit du moo koy ji mooy mooy mooy mooy mooy julli julli yi non na keneen parce que day bañ problème yi ci kawam lay dal rek <laughs> waaw léegi nag euh, nañu ñëw nag ci li nga xamante ne nii mooy inna kunna hé inna kunna la sawaaxibu yuusuf hein inna kunna yéenay mbokk say sayyidina yuusuf mais yonent mi alay saa salaam lan la jublu fii ndeysaan ana lan la jublu fii ba naan inna kunna la sawaa la antum la sawaaxibaatu la waaw inna kunna sawaaxibu yusuf alayhi salatu wassalaam loolu eh, al imaamu al xaafiz ibnu Hajar raxmatullaahi alayhi ci bunt bi ñu la waxoon léegi ah ci bunt bi ñu la waxoon eh, sànq ah mooy mooy li nga xam ne moom la alquran doon wax ci suuratu yuusuf xoolal nañ wax li imaam alxaafiz wax ba pare imaam alxaafiz mu ne ci kitaabul adaan mu ne wa sawaaxibu jamcu saaxiba ha wal muraadu annahunna mislu sawaaxibu Yuusuf fi idhaari xilaafi maa fi al-baatin summa inna haadha al-xitaaba wa in kaana bi lafzi al-jam'i fal-muraadu bihi waahid wa hiya Aa'ishatu faqat kamaa anna sawaaxiba Yuusuf sawaaxiba siighatu jam'in wal-muraadu Zulaykhaa faqat wa wajhu al-mushaabahati baynahumaa fi dhaalika anna Zulaykhaa istada'at niswa wa adharat lahunna al ikraama bid-diyaafa wa muraaduha ziyaadatun ala dhaalika wa huwa an yanzurna ila husni Yuusuf alayhi salaatu wa salaam wa ya'dhirnaha fi mahabbatihi wa mahab fi mahabbatihi wa anna Aysata adharat radiyallahu anha anna sababa iraadatiha anna sababa iraadatiha sarf al-imaamati an abiiha kawnuhu laa yasma'u laa yusmi'u al-mu'miniin al-qiraa'a li bukaa'ihi wa muraaduhu ziyaada muraaduhaa ziyaadatun alaa dhaalika wa huwa an laa yatashaa'ama an-naasu bihi waaw waaw kon al imaam al-haafiz mu ne sawaahibu plurielu saahiba la waaw sawaaxib bi mu wax inna kunna la sawaaxibu yuusuf yéen daal yéenay mbokki seydinaa yuusuf yooyu rek waaw yéen daal yéenay mbokk seydinaa yu yéenay mbokk yu jigéenu seydinaa yuusuf yooyu mu ne sawaaxib nag xam nga pluriel u saaxiba la hein mu ne wal muraadu annahunna sawaaxibu yuusuf hein mooy ña nga xam ne ñooy mooy jigéen ñoo ñële jigéen ña ne ko woon mooy euh, ndaw sa ba ba ba ba euh, doo kiiwu buur ba ba nga xam ne ci la euh, jabaru buur bi ba mu ko doon sàkk mu bañ ah ah wastabaqal walaqad hammat bihi wa hamma biha ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ah wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaaba wa qaalat hayta lak qaala allah innahu rabbi ahsana mathwaaya innahu laa yuflihu adh-dhaalimuun mooy wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaaba yi sànnee ci teen bi bu siiw bi mu daldi aleyhimu salaatu wassalaam ba waa kër imraatul ba waa al aziz romb ko fa mooy azizu misr hein ah, sangu misr Égypte après euh, bon ay non daa am ñu ko ñoo xam ne ñu fa jaaroon ci teen bi doon doon ut ndox sànni baag bi gisu gone kooku jël ko dem dem Égypte nag jaay ko bi mu ko jaayee al aziz jënd ko muy sangu Égypte léegi nag bi mu ko bi mu ko kiiwee bàyyi ko kër ga nag bi nga xam ne nag ci la mat fa wala ma balagha ashuddahu ataynaa hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin ba nga xam ne fa la nekk bi mu nee gone noonu fa la màgge ba bi mu nekkee nag euh, majeur mu ne nag loolu suñu borom nee na euh, ma jox ko hukman hmm, mooy xam-xam bi wa ilman jox ko xereñ ak ak jox ko xam-xam bi mooy dox ko nubuwa gi wa kadhalika najzi naka noonu la ñuy faye al muhsinin ñi nga xam ne ñooy rafetal mu ne wa raawadatu mu daal di mu daal di koy sàkku wa raawadatu allati wa raawadatu allati eh, eh, eh, wa raawadatu allati huwa fi baytiha mu sàkku ko nag comme que dafa taar woon lool waaw ndaw sa nga xam ne mooy doomu jabaru al aziz kilifa ga daal di ko doon doon ko sàkku bëgg daal mu jotee woon ak moom tëj bunt yi nag da ko eh, da ko woo di tëj bunt yi ba après mu ne ko nag maa ngi nii jox naa la sama bopp Seydina Yuusuf ne maadallah waaw maa ngi làqu ci ginnaaw buur yàlla inna innahu rabbi kooku da mooy mooy sama borom mii mooy sa jëkkër yow ahsana mas waaye rafetal na sama nekk fii waaw te innahu la yuflihu adh-dhalimun tooñkat yi mooy tooñ lan moo gën a naqari lan moo gën a bon tooñ koo xam ne xéewal gi mu la defal mooy kii nga xam ne moo ma jënd ah yar ma yar bu rafet fii téye ma fi téye bu rafet amul dara lu may def ma bàyyi ba mu dem même bu dee jabaram ne jox ma boppam may séq ak jabaram di joteeg jabaram non di am ay rapport ak jabaram loolu yu loolu tooñ ju nu koo féete kaw tat innahu dëgg-dëgg laa yuflihu du du texe du gañee mukk ak zalimuna way tooñkat yi waaw waaw après nag ci la doon wax ba ñuy daw di da euh, euh, daw si da nag bon mooy tolloon na foo xam ne euh, jeune bi lu muy wax nii après kii waaw wastabaqal baab Seydina Yuusuf daw ñu ah mu topp ko nag ba ni nga xam ne ci lay xotti yére bi ci ginnaaw juste mu dajeeg kilifa gi di dugg si ci bunt bi waaw te bunt booba muy daw ndaw si di xëcc yére bi ngir xëccaat ko ah ngir xëcc ko après ndaw si ci saase comme que action bi noonu la mu ne maa jazaa'u qaalat maa jazaa'u man araada bi ahlika su'an illaa an yusjana aw azabun alim ay way ne sa ne jëkkër ji al aziz di kilifaay mission maa jazaa'u ana lan mooy payu ana lan mooy payu man araada bi ahlika su'an lan mooy pay ki nga xam ne nit ki nga xam ne daa bëggal sa soxna yow buur bi yow boog al aziz kilifaat dëkk bi Hmm? al aziz nag du du du du du firawna bi de déedéet waaw mais poste bu rëy la woon waaw daanaka mën nañ ne façon premier ministre la rek waaye du moom moo doon le firawna waaw léegi euh, mu ne après mu ne lan mooy lan mooy payu kooku man ka nga xam ne kooku ana lan lañ koy def ban pen rek moo yell quelle peine waaw lañ war a teg ki nga xam ne moom moom mooy ñëw bu doon tey dañ naan jabaru président président fekk ko këram biir pareem muy bëggal di jéem a sàkku jabaru président même bu dee fa la dëkk waaw walla jabaru le roi walla yu mel noonu way way fa ma ma jazaa'u man araada bi ahlika suwan illaa lu dul an yusjana moom <laughs> pen bi moom moo ko joxee parce que xam na ne <laughs> mooy gis nga ndaw si tamit mooy bëggul ñu faat Seydina Yuusuf te tamit alayhi salaam te moom it xam na ne toor bi ci moom la xam nga lu mel noonu bu doon dëgg la dara mooy yow jigéen boo xam ne daa am ku ñëw di ko sàkku te bëgg ko mooy mu mu nekk lu salte ci moom mu bañ gis nga ni muy ni muy ni muy bëggee ko ci saase bu bu toppee xolam ci saase danaan kii nii nañu ko man buñ ko mënoon a faat nañ ko faat il m'a ak il voulait me salir ak yu mel noonu mais <laughs> yooyu yëpp waxu ko mu ne comme que bon comme que daje na ak jëkkër ji bi mu koy dàqi ci bunt bi just action bi léegi moom mu bëgg a retourner affaire bi ne waa lan mooy payub ki nga xamante ne daa bëgg nga soxna lu ñaaw ah loolu ñu tëj ko mooy moom moo joxe ne tëj ah <laughs> mooy nañ mu ko tëj rek waaw illa an yusjana waaw lu dul ñu tëj ko tëj rek aw adabun ali wala ñu teg ko mbugal mu tar waaye waxul rey de waaw <laughs> qaala sayyidina yusuf nag ne ne sang bi hiya rawadatni an nafsi ne nag ah hiya moom mii nag sa soxna sii de ah comme que dañoo nekk nag jamono ak ni kersa gi di di di ni muy amee kersa yëpp mais quand am kersa lu tax nag bu wax dëgg jotee nag lool sax mooy am kersa mooy bu wax dëgg jotee nga wax ko lool mooy kersa gu kawe alxaya waaw ñi ñëw foog ne kersa mooy toog rek ne nemm toog aj say mbagg ci sa kaw diggante baat yi sëgg sa bët yi dooroo mooy bu dëgg waxee it nga wax ko waaw inna allaha la yastahi min alxaq ma ala almar'ati hal ala al mar'ati ghuslun idha hiya talamat lu yaay ummu salama ummu ummu ummu ummu sulaym waxoon inna allah dëgg dëgg buur yàlla laa yastahi min al haqq waaw buur yàlla amul ay kii naan di am kersa naan kersa ci dëgg ak ñii non non non non non bu dëgg jotee da koy wax da ngay wax waaw moo tax Seydina Yuusuf ah moo xam ne nag fii te accusation la te bu noppee buur bi mën naa gëm ndaw si wax mu ne xaala mu ne hiya mooy tuu mooy teggi tuuma loolu noonu sunnaay yonent yi la salaatu wassalaam waaw doo toog rek nit ñépp di la wax moo tax waa Quraysh buñ doon wax naan ko innaka majnun yone suñu borom moo ko doon tontu nuun wal qalami wa maa yasturun maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun waaw gaa doon wax kii nii mooy alquran la kii nii ab dof wala yaazu billah yonent bi alayhi salaam lañ doon askanale yu wax yu ñaaw yooyu suñu boroom ne nuun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun waaw défendre ko yonent yépp ku ci ñëwoon danaan la waxal waaye Seydina Nuux gaa yi dal ko mu ne ko waxal mu wax lii yaa qawmi inni rasulu rabbil alamin ak yu mel noonu kantaa yonent bi alayhi salaam suñu boroom mooy jël défense am allahu akbar allahu akbar gaa yi naan ko majnun saaxir lu nekk suñu borom ubbee saar bu rëy ba nuun wal qalami wa maa yasturun maa anta bi ni'mati rabbika bi majnun allahu akbar allahu akbar huwa sayyidu huwa huwa sayyidul anam alayhi afdalu salatu wassalam kon teggi tuuma dafa baax doo toog noo yaru yaru loo loo baax baax baax buñ la naree nag tekkal loo xam nag dëgg surtout foo xam ne moom mooy fii moom foog nga defaan sa bopp dangay defaan sa bopp waaw <laughs> mu ne ah déet hiya moom nag sang bi hiya moom ndaw sii de sa soxna sii nag raawadatni an nafsi moom nag moo ma saa de waaw moom moom moo bëggoon ma joteeg moom waaye du man waaw ba mu waxee lool wa shahida shahidun min ahliha am aji seede xam ne ca kër ga a ne woon daal di seede dal di wax joxe ab proposition mooy du daa fekke nii gis ndax ñoom ñaar kese la woon waaye dafa joxe benn astuce bu loo xam ne indice lay doon ngir ñu xam dëgg ji ana kan ci ñaar ñi parce que am na koo xam ne ay waxam sutante na waaw waaw mooy bu dara xewee kiy wax lii kiy wax lu wuteeg loolu mooy de toute façon am na koo xam ne waxam sutante na léegi aji wax ja ne hein wa shahida shahidun aji seede ja daal di wax ne joxe proposition ne in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkaadibiin wa in kaana qamiisuhu qudda min duburin fa kadabat wa huwa min alsaadiqiin indice bii la jox buur bi ne garaawul am na ñoo xam ne am na wax yu bari yu ci mufassiruna di wax shahida shahidun bii waaw mais loolu taxuñoo jóg mu ne daal lii la dañuy xool nañu vérifier du ñu ngi nii hein moom mu ngi nii yor ay yéreem Seydina Yuusufa gi sol ay yéreem moom rek yéreem kese lañuy xoole fan la indice indice buy mooy alaama mandarga buy wone kan ci ñoom ñaar moo wax dëgg mu ne in kaana qamiisuhu qudda min qubul dañuy xool yére Seydina Yuusuf nañ vérifier yéreem bu dee ci kanam la xottee bu dee ci kanam la xottee fa sadaqat kon si jabar ji wax na dëgg yow bu yow yow kilifa ji wa huwa ta moom Seydina Yuusuf bon minal kaasibiin mooy kon moom moo juum waaw kii nii moom moo juum boobaa waaw ndaw si nag kon ndaw si lim wax noonu la mais kii moo juum parce que loolu mooy lan mooy loolu day wane ne bu dee ne dañoo xool ci kanam mu xotteeku mooy moom moo doon sàkku ndaw si ndaw si di débattre di bañ te xam nga loolu mooy nit boo koy sàkku te bëggul la jote yow mooy débattre yooyu muy def mooy mën na ci xotti sa yére yi parce que day fexe lu tout ngir boo ko jegee bu ko laal di la repousser ak yooyu te lool sa yére mën na cee xotteeku te muy xotteeku ci kanam la parce que Eh, eh, l'assaillant ki nga xam ne mooy yàqtaankat bi moom dafa dafa ñëw ci eh, ci moom kon buy buy débattre lii yére yi bu ko xottee ci kanam la koy xotti mu ne kon nañu vérifier yooyu waaye buñ vérifier ci kanam kese waaw wa in kaana bu ñu vérifier yee yére yi gis ne ci kanam xotteekuwul waaye ci dubur bi ca gannaaw la mooy ci ginnaaw gi la xotteekoo wa in kaana qamisuhu qudda min dumurin fa kadabat wa huwa min as-sadiqin bu ne nag dañoo vérifier gis ne chemise u yére yi Seydina Yuusuf mii taxaw alayhi salaatu wassalaam yére yi dafa xotteeku ci ginnaaw lañ gis mu xotteeku fa kadabat kon ndaw si moo juum de ndaw si la waxam sutante waaw wa moom mii nag moom moom moomu Seydina Yuusuf mina na ci bokk na ci way dëgg mooy kon moom moo wax dëgg ci saa see ñu vérifié acal ah, say naa Yuusuf waa sang baa ngi taxaw jabar gi nag xam naa yée <laughs> non lii moom seen yii moom mooy ku ko dundul xamu ko mooy yée kii xam naa ba xol ba doon na battre bi waa waxee loolu mu ne bu <laughs> doon wolof te mu ne wuy sama ndey <laughs> yii tey rek eh, tey rek la la di xëm tey rek la làmbaay nar a ñaaw <laughs> léegi nag ñu vérifier nag waaw falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim yuusufu a'rid an haadaa wastaghfirii li dambiki innaki kunti minal xaati'iin léegi ñu def vérification bi falammaa rawa ba nga xam ne ci lañu gis xamiisahu camisole bi yéreb Seydina chemise yu Seydina yére bam soloon Seydina Yuusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim aleyhim salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lañ vérifier yére yi gis ne ci ginnaaw gi la xotteeku <laughs> qaala innahu min kaydikun buur bi wax ay buur bi kii bokk Aziz bi mais Aziz bi moom teewoon naa lii mooy jiit nag njiit du du parax parax di jël ay décision yu brutal di wax ko yor benn nopp wala même da gis ne lii la moom am na preuve waaye gis nga dal dal te dalam ngoo ak teeyam ngoo ak xam nguur moo tax après mu jël mbir mi jël poste yoo xam ne ministère yoo xam ne yu stratégique teg ko ci loxoy Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ndax ku mel noonu mën a tànn mën a tànn ay ministre mën a nommer ay ministre mën a nommer ay chef d'entreprise ay chef de projet yoo xam ne ñooy doxal nguur gi waaye ku melul nii teeyoo parax parax di jaay la lu kii réactivité waaw di réagir à à chaud kese lu xew lii xew na fii nga tëb discours waaxu jëw waaye kii doo xamagul sax enquête bi fan la mujj nga commencé jox nga njëkk a joxe sa xalaat koo njiit bu mel noonu foo jaar ci démentir ak ay on a pas on a mal mal compris mes propos bon euh, c'est vrai que euh, je devais nuancer ci loolu lay dëkk waaw moo xam kooku ministre la moo xam député la moo xam président la moo xam chef de quartier la moo xam boroom kër la mooy bu mbir yi ñëwee ñu ne la lii moo xew dangaa war a teey waaw même bu leeree xoola mu ne fa bi bi vérifié gis na ci ginnaaw la xaala mu ne innahu min kaydikunna ah yéen jigéen ñi lii de ci seeni pexe la kat rek inna dëgg-dëgg kaydikunna seeni pexe yi azim ak a mooy pexe yu mooy gis nga ndaw si pexe gi mu tegoon waaw ba fii mu ne naroon naa dugal Seydina Yuusuf bu noppi woon rek ñu dugal ko waaw waaw mooy jëkkër ji xam ne jabaram jii la moom mooy la fautive nag moo doon sa moo ko doon sàkku mu ne ko innahu dëgg-dëgg lii min kay di kunna lii nag ci seeni pexe naa yéen jigéen ñi waaw inna kay da kunna dëgg-dëgg seen pexe yi azim lu màgg la waaw mu ne yuusufu enri dan hada mu ne Seydina Yuusuf ne ko nag du lii mooy affaire bi na yem fii waaw mooy melal ni xewul woon waaw allahu akbar hein allahu akbar hein bu doon ñeneen de mën nañoo génne goon laata sax ñuy xew rek ñu ñu ñu ñu mooy comme buñ doxaalee goon wala seen dag biñ àndal wala seen seen seen chambellan bi ñuy àndal wala seen valet bi wala seen aide de camp yi dañuy jël lam yor rek vrai militaire la jël lam yor rek dóor ko waa ji balkay te te waxagul <laughs> wala wala mu mu mu mu mu mu wax ndaw si lu ñaaw daal di koy fase nag waaw ba pare nag waaw parce que mais nag du ko siiwal parce que eh, euh, secret defence après ñu ne loolu c'est le secret de kii quoi secret defence la ku ko divulguer ku nekk dinañ dinañ dinañ la raj mu laa wax des na la crucifier fii ci buntu réew mi <laughs> hein waaw les ça c'est les petites histoires du président wala du roi aucune personne ne doit les les <laughs> waaye moom mii dafa teey de Allah al-Aziz mu ne Yuusuf enridan haza Yuusuf lii nii nag du ko mooy bu ko bu ma ko bu ko bu ko jàppe dara bàyyi noonu waaw waaw kantaa ndaw si nag mooy gis nga ñaar ñëpp ngay waxal doo bàyyi waaw kii am dëgg nga ne ko waaw yow nag yow lañ tooñ waaye kii wël waaw wastaghfiri li dhanbiki kantaa yow nag ndaw si yow Zulaykha Zulaykha mooy ndawam si ah na nga na nga jéggalu say bàkkaar innaki ndax dëgg-dëgg yow kat kunti minal xaatiin yi nga bokk nag ci ñi juum nag da nga bokkoon ci ñi juum mooy yow yaa def erreur yaa def lool ba pare yow yaa def lool ba pare ñuy wax nga ñëw bëgg koo tuumaal hmm? mu ne wa qaala niswatun léegi nag ñii lay wax wa qaala niswatun fil madinati imra'atul azizi turaawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna la naraha fi dalalin mubin léegi nag histoire ba far siiw mooy rumeur <laughs> la ilaha liñ naan même nopp yi lool du léegi de même même miir yi dañuy dégg waaw même les murs entendent euh, captent les discussions loolu li gars yi naan téléphone téléphone arabe ma ne da ngeen ay yi rek mooy xeet woo dem daanaka lii am na fa waaw mooy ne mbiray xew nga foog ne yow fii rek la ndekete yoo ñëpp yëg nañ ko yow nga jàpp ne secret la ñu ne la loolu mooy secret de polichinelle. waaw nekkul secret ku dul pour yow sinon waa dëkk bi yëpp yëg nañ ko tey xamoo li xew <laughs> rumeur bi nag affaire bi histoire bi nag di law di law ba waa dëkk bi yëg ko waaw ajaratu yu mag yi bu doon tey diryanke yu mag yi femme d'affaires yi femme d'affaires yi yëg ko ah classe classe politique bi femme ya ca ne ak femme yu daya yu darajo ñu dal di koy yëg wa qalat niswatun fil madina léegi jigéen ñooñu nag ci mooy ñooñoo tax ñuy wax kantaa ñi nekk jaam ak euh, les moins que rien selon ñoom mooy ñi amul dara pauvre yi nga xam ne daanaka luñ dundale seen doom moom la ñuy euh, kii yore seen famille ñooñu moom taxul ñuy wax mooy lay femmes de de de d'affaires ak gars yi nga xam ne ñoo nekk ci sphère bi waaw léegi nag affaire bi siiw léegi seen biir ñoom nag ñu ne fil madinati ca dëkk ba ca Misr Égypte imraatul aziz mais yéen di ko ñu koy waxtaan seen bi mais yéen yëg ngeen ne soxnaay al aziz suñu kilifa gi mais moom turaawi du fataaha gis nga booyam boobu nekk ci kër ga mooy booyam ba rek nga xam ne liir lañ ko fa indee ndeysaan gone la woon boog bu gone boog banaan liir gone la woon bañ ko fay indi moom daal moom la mujj di sàkku cey bu doon tey cey cey cey cey ajaa ajaa nag moom moom moom moom moom moo doy waar ah jëkkëram nga xam ne teraanga gu nekk mu defal ko ko lu ne topp bànnee xam xoolal këram bi mel ni panaal lu mu bëgg lu mu joxoñ mu dagg amul dara lu muy def utal ko xale boo xam ne moom la mu mu koy jàppale mu far di ko sànni <laughs> da koo bëggoon du ko ëmbaloon cofeel gu bari inna la naraaha fi dalalin mubin ñun ñun famille ah. la naraaha gis nañ ne moom mii ah fii dalaalin mubin mu ngi ci cànku tegu leer naññ falamma sami'at <laughs> ba mu déggee nag moom moom rumeur bi di dem ba ñëwaat ci moom Zulayxa nag kon de sama mbir ma fee siiw na nag falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttakaa wa atat kulla waxidatin minhunna sikkiinan wa qaalat ixruju calayhinna falammaa ra'aynahu akbarnahu wa qattacna aydiyahunna wa qulna xaasha lillaahi maa haadaa basharan in haadaa illaa malakun kariim qaalat fadalikunna alladi lumtunnani fiihi walaqad raawadtuhu an nafsihi fasta'sama walain lam yaf'al maa aamuruhu layusjalanna walayakuunan mina as-saaghiriin mu ne falamma sami'at bi makrihin ba mu déggee seen pexe mooy femme yi ñuy wax di ko waxtaane moom mu ñëw ba yëg ne ah kon daal la classe politique ak la classe des femmes d'affaires daal ci lii lañ nekke kon man sama mbir lañuy waxtaane mu tegum pexe mais xaaral rek lu mu def mu egg mu organiser ngandum réception invité leen invité leen ah tey première dame bu doon ci waxu tey <laughs> walla jabaru premier ministre moo leen invité ah une très haute réception waaw bu wuyu turam a ngoog <laughs> ah carte invitation yi ñu daal di koy joxe bu doon tey mooy mu invité la ñoom ñépp waaw falamma